ñu ngi woon ci umratul qadaa wala umratul qadiya wala umratul qisaasi wala umratul sulxi jeexaloon nañu umra ji ci jataay bi ñu génn gisoon nañu ni alayhi salaatu wassalaam umra ak li nga xam ne noonu la ñuy defee ak li nga xam ne mooy ponk yi ihraam jëf yi lenn la armal bi boo ñëwee nga daldi wër kaaba gi eh, détails yu ni ñuy wëre kaaba geeg yooyu nag waxoon nañ la boo ci bëggee am lu gina a yaatu ngay dem ci zaadul xujaaj ila beytillaahil xaraam ndax ginoon nañ ko yaatal foofale ak ñaan yi nga xam ne moom ngay def booy dóor a gis kaaba gi ak yooyu yépp yooyu leeraloon nañ ko foofu ak booy wër yi ñaan yi ngay ñaan yooyu yëpp waxoon nañu ko foofale te yaataloon nañu ko booy tàmbali mooy gisoon nañ na alayhi salaatu salaam dafa nuyu pierre noire mooy istalama al rukn al al xajar al aswad mooy dafa nuyu pierre noire loolu niñ koy nuyoo mooy danga koy fóon bu dee possible nag boo koy fóon nga ne allahu akbar waaye bu dee possibleul nag boobu danga ciy teg sa loxo nga fóon sa loxo bu dee ne lool man da nekk ndax daa bari ay nit wala ngay ragal bousculade yi am fa dangay tànn dangay tàllal sa loxo féetale ko ci pierre noire bi jëmale ko foofu daldi wax allahu akbar loolu eh, nit ki nag saa buy wër ñett njëkk yi saa bu ko mënee def même yépp yépp buy wër set yépp lool di nuyu kaaba pierre noire saa bu fa agsee lool lu baax la wala mu koy def benn ci façon yi ñu wax nii euh, foofu la tawaaf bi commencé après mu xaw a waaxu waaxu bu gaaw boo xam ne du daw du dox ci diggante bi la nekk waaxu bu gaaw la mu raakosh après bu paree ci mooy ci paa ci kii yépp mais bu ñëwee ba entre ñaari ar-ruknayni yi ñu naan ar-ruknaani wala ar-ruknayni mooy ar-ruknul yamani ak ar-ruknul aswad ruknul aswad mooy fi pierre noire nekk fi foofu lañ naan ar-ruknul aswad mooy ruknul xajaril aswadi rukn mooy coin xam nga xam nga ab tabax bu dee dafa carré mooy quatre coin lay am wala même bu dee dafa rectangle aussi kaaba gi ni meloon quatre coins yi voilà bii dañ koy tudde ruknul yamaan yi ndax moo féete côté yaman beneen bi ak ruknul aswad ndax lan moom moo féete côté fi Pierre Noire nekk am na ruknu bi nga xam ne mooy féete côté Cham ak côté Irak yooyu yëpp dañ leen di woowe bu nekk yii nag yi ñu intéressé mooy deux ruknu yële al yamaani ak al aswad diggante boobu nag waa ji day dox day arrêté waaxu bu gaaw bi waaw bu ak bu ak see ruknul yamaani foofu da koy nuyu mais ni koy nuyoo mooy du ko du du ko du ci euh, du nekk loo xamante nii euh, day da koy fóon déedéet da ciy teg loxoom après mu daldi fóon loxoom bu dee ne lool mën naa nekk waaye bu dee mën na nekk mu def ko ci ci wër bi yépp mooy set yépp waaye bu dee nag manu ko nag mooy mu tàllal après mu jàll kon loolu la nit kiy def après tawaaf bi bu pare mu julli ñaari ràkk ci maqaamu seydinaa ibrahim waxoon nañ la kenn day tari Euh, li nga xam ne mooy faatiha ci ñaari sopp nañu noonu la ko alayhi salaatu wasalaam defe woon euh, qul huwallahu ahad qul yaa ayyuhal ci ràkka bu nekk mooy ràkk benn bi qul huwallahu ahad beneen bi qul yaa ayyuhal kaafiruun après mu daal di dem safa ak marwa booy dem safa ak marwa mu waxoon nañ la bu dee am na zamzam mën na naan zamzam waaye gi nag mu dem def Safa ak Marwa commencé fi nga xamante ne mooy Safa ndax lan li alxuraan wax ne inna Safa wal Marwata min sha'airillah mu ne Safa ak Marwa de ay ñaari montagne yu ndaw lay tund lañ léegi sax gars yi defar nañ ko defar boo xam ne moom tem doo xam ne ne fii nekk ay montagne yu ndaw lañ woon mu ne yooyu min sha'airillah dafa bokk ci symbole yi borom bi subhaanahu wa yi wone ak màggam te mu sant ñu màggalee ko foofale léegi nit ki day def foofu daldi euh, euh, daldi def euh, dox bi san sayu bayna as-safa wal marwa bu ma nee yëg ci safa ak marwa ah, mu def ko boo yéegee ci benn ci ñoom ñaar mooy bu mu ci yéeg rek bu jàkkaarloog kaaba gi wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa allah waxda la sharika lah lahu lmulku wa allah waxdahu la sharika lah anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaaba waxda laa ilaha illa allahu waxda laa sharika lah anjaza wacdah wa nasara abdah wa hazama al ahzaaba waxda waaye bu ñëwee waaye bu dox Safa ak Marwa waaye dangay dox boo àggee nag ki ñaari al alamayni al axdarayni kii pot boobu am kii yu vert yi ñaar lañu eh, yoo xam ne dañuy symboliser que ne fii dangay presser le pas dangay def comme bi ngay taw tawaaf sànq ni nga doxe dox boo xam ne bu gaaw lay doon du dox waaye du daw voilà ale ci diggante ñaari poto yu vert yooy am na tamit ay ñaan yoo xam ne sopp nañ ko fa wax yooyu it ginoon nañu ko yaatal foofu walillahi alhamdu wal minna léegi kon ginnaaw bi nga xam ne lool la lool mooy après bu dee nit koo xam ne dafa indi lu mu fa doon rendi hadiyu mu wàññi karawam wala mu watu après mu rendi ko bu dee bon amul lool nag mooy amul lu mu fay rendi mooy loolu moom pare na ci mu wàññee wala mu watu euh, léegi tawaafam kii num tudd umraam jeex na lu tawaaf nag lu baax la mooy di ko baril boo fa nee lu baax la def am na sax ñoom dañ ne moo gën di fa baril ay julli saa su ne privilégié léegi nag ñu ngay def da fexe boole ñaar yi voilà nga xam ne al jamu bayna al di tawaaf lu bari di julli lu bari di ñaan lu bari waaw di ñaanal mbokk yi ñaanal sa bopp ñaanal jay jege ñaale yi waaye ñaanal àddina bi yépp ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoo fi doon dund ci kaw suuf te newatuñu fi voilà su jullit ñi fi jaaroon nit ñu baax ñi fi jaaroon nga leen di ñaanal ndax ñaanal leen yow lay yokku de ndax amul kenn kuy ñaanal mbokk jullitam ala zahril ghayb ci loo xamante ne nii waa ji yëgu ko ka muy ñaanal new dafa fàdd walla newul fa muy ñaane lulul buur yàlla dina ut malaaka bu naan amin wala ka amin te yal na la yal na nga am lu mel noonu kon ginnaaw loolu inshaa allahu taala ñu waroon a àggale kon ci umratul umratul qada wala umratu alqadiya wala umratu sulxi wala umratu alqisaas ginnaaw bi nga xamante ne ci lañu ko jeexal waxoon nañ la nag am na benn xew-xew boo xamante ne nii dafa lëkkaloo ak lii ta xew keroog ci umratu alqadiya loolu moom lañu imaam ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullahi alayhi di nettali mu ne xaddatani moom imaam ibn isxaaq mu ne wa xaddatani abaanu bnu saalix wa abdullahi bnu abi najiix raxmatullahi ala aljamici an aataa'in wa mujaahid an ibni abbaasin radiyallahu taala anhumaa wa ardaahumaa kon imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi mu ñuy nettali li nga xam ne xew-xew la bu fa xew te tuddoon nañu ko muy denc gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam daldi jent sayyidatuna maymuuna di suñu yaay di maymuunatu bint alxaaris alhilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha imaam ibn isxaaq mu ne wa xaddatani abaan ibnu saalix mu ne wa xaddatani te nettalina ma abaan ibnu saalixin sama sëriñ di abaan di doomu ku ñuy wax saalix wa abdullahi bni abi najiix ak sama beneen sëriñ di abdullahi bni abi najiix moom li ñu ko gis barina na li imaam ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullahi ala aljamici di jële ci moom bari di abdullahi bni abi najiix ñoom ñaari sëriñam yi ñépp ñu jële kilaahuma an ataa wa mujaahid ku nekk ci ñoom daal di jële ci ki nga xam ne mooy Ataa man huwa Ataa haada huwa Ataa ibni abi Rabaah al-alamu al-aalimu sabt mooy biddiw bale mooy montagne ba moom Ataa ibn abi Rabaah nga xam ne kaana ya kaana fi al-hajj laa yufti ahadun illaa Ataa nga xam ne yaquulu saarix aj bu masoonaam wala màkk danga doon dégg am kuy wax ca kaw naan kenn du fi ubbeeku du nata loolu mooy lan est-ce que dane bu fi kenn jàngale mooy pour wane ak màggam moom atami di ibni abi rabax raxmatullahi aley wa mujaahid ak mujaahid ibni jabr kon ñaari sëriñu imaam ibni isxaaq yi abaan ibnu saalix ak abdullah ibni abi najiixin ñu jële ci ataa ak mujaahid raxmatullahi ala aljamici ñoom ñaar ñii nag di ataa kilaahuma noonu dañ koy jànge xadiis mooy bu dee ñaar ñoo xam ne ñoo jële ci kenn ñu ne kilaahuma ku nekk ci ñoom ñaar an ibni abbas même bu ko bind noonu lañu koy jànge comme ni nga xamante ne ni moom la ñu waxoon ci annahu yi par exemple nag naan wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal wa lam yuktab annahu même bu ñu bindul annahu yow yaa koy wax buñ nee wa an abi hurayra jële nañ abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu yal na yàlla gërëm ko te qaala la ñuy bind waaye yow boo koy jàng dangaa annahu qaal këne moom de nee na ko noonu tamit la gis waxoon nañu ko tamit ci xaddasanaa yi nga xam ne même bu ñu waxul ne qaala yi yow yaay xam ne yow yaa ko fay dugal comme par exemple bu imaamu Buxaari waxe mu ne xaddatani Muhammad ibn Raafi' ba pare rek mu teg ci xaddasanaa Surayjun xaddatanaa fuleyxun loolu lay bind waaye kenn du ko jànge noonu bu boobaa yow ana nan nga koy jànge danga naan xaddatanii yaquulu alimaamu alxaafidu alalamu alsabt imaamu ahli zamaanihi wa maa bacda imaamu albuxaariyi raxmatullahi calayhi fi saxiixe fi kitaabi almagaazi xaddatanii bu dee am nga sanad nga ne bi sanadil muttasili ci sanad bi nga xam ne dafa jokkaloo ba ci imaamul Buxaari yow bi koy jàng bu dee ne am nga ko bi nga xam ne loolu ci début am na ñoo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bu ñu amee sanad en général ci début ku ci début jataay yi lañ koy wax premier jataay bi lañuy joxe seen sanad am na ñoo xam ne nag fin bi lañ koy joxe à bi dañuy bàyyi ba lépp jeex ñu daal di joxe seen sanad waaye li ëpp dañu koy joxe début bi moo tax bu ñuy jàmbale ñu naan wobil wabil sanadil muttasil a xadiis bu ñu dem rekk ne wabil sanadil muttasili almadkuuri fi awwalil baab mathala ñu ne wabil sanadil muttasili ñu ngi jële ci sanad di jo sàllale bi nga xam ne dafa jokkaloo al almadkuuri bi nga xam ne tudd nañ ko fi awwalil bi ci début bunt bi wala fi awwalil kitaabi ci début téere bi ca muqaddima ba léegi nag mu daal di noppi nag mu daal di continuer moo tax ñun nan lañ koy jàngee bu boobaa bu dee da am sanad wala boo amul rek nga ne qaala al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi fi saxiixihi xaddatani nettali na ma muhammad ibn raafi' sama sëriñ di muhammad di doomi raafi' xam nga bindul qaala bi day ñëw rek ne xaddasanaa yow nag yaa naan qaala mooy Muhammad ibn Rafi' nee na xaddasanaa nettali nañu Surayjun suñu sëriñ di Suray foofu it waxul ne Suray ji qaala bi dafa ñëw rek ne xaddasanaa Fulayhun boobu yow yaa naan qaala mooy Suray ji nee na xaddasanaa nettali nañu Fulayhun suñu sëriñ di Fulayh lañuy jànge xadiis loolu nag lu am solo la nga xamante ne nii jar naa bañ a bañ fowe ndax muhaddisuuna yi loolu mooy seen sunna lool mooy seen doxalin noonu lañ koy doxalin te noonu lañ koy jànge ndax boo nee mu muhammadu bnu raafi' xaddatani surayjun xaddatani fulay xaddatanaa fulayxun mooy ni kii dégg mën naa am ndax li muy tekk boo mooy xaddatani nettali na wa muhammadu bnu raafi' Muhammad ibn Rafi' de nettali na ma est man lañ nettali ah non non non kooku xaw ma ko sax man kii ba muy dund boobu ma maamaati maamaat dundul kon nag du man bu ma nee nag Muhammad ibn Rafi' ma ne haddathana c'est comme si même bu waa wax moom moo man keneen nettali na ma haddathana nettali nag naan xaala moom nee na loolu lu am solo la kon imaam Ibn Ishaq raxmatullahi alayhi mu ne an ataa wa mujaahid sëriñam yi di abaan ibnu saalix ak abdullah ibnu abi najiix raxmatullahi alayhimaa ñu jële ci ataa ak mujaahid raxmatullahi ala aljamiic an ibni abbaasin radiyallahu taala anhumaa ñoom ñaar ñépp ñu jële ci seen sëriñ di sayyidina abdallah ibni abdallah ibni abbaasin radia allahu taala anhuma wa ardaahuma xadiis bi nag dangay gis ne càllale imaam ibni isxaaq bii nii moom de moom mooy càllale boo xamante ne nii wér na de ndax qad sarraxa imaamu ibnu isxaaq bisimaac moom daal dinay wax luy wane ne da koo dégg nax dane xaddatani kon danooy ne xadiis bi bu wér la càllaleen bu wér la imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi soloo na ko moomi soloo na waaye imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an-naysaabuuri abil xuseyn raxmatullaahi alayhi moomi daldi na koy solo waaye waa ah waa sunan damit ku mel ni imaamu abi daawud ak imaamu tirmidiyu ak imaamu nasaa'iyu raxmatullahi ala aljamic ñoom ñépp daal dinañuy solo xadiis bii di wax ci li nga xamante ne mooy denc gu alayhi salaatu wassalaam daal di denc sayyidatuna maymuuna di sayyidatu maymuuna bint alxaaris alhilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha waxoon naa moom sayyidatu maymuuna bintul xaaris moo doon seeru yaayu sayidna abdallah ibni abbaas radiyallahu anhuma xatab mooy Lubaaba bintul xaaris ginoona siiwe ummul fadl xam ne moom lañ ko doon dàkkantele ci doomam ju mag joojale di alfadl ibn abbaas yaayam nag moom seen yaay ñoom moom nag moom sœur la woon ci yaay Maymuna bi bint al-Haaris radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaye xadiis bi it ñeneen daal dinañu koy solo ñeneen daal dinañ koy solo ñoo xamante ne ñu bokkuñ ci sunanil arbaa waaye inshaa allahu ta'ala li ñu ci wax ni daal dinay baax waal dinay doy ci li nga xamante ne mooy taxriiju xadiis bi kon nag ginnaaw loolu ñu daal di ñëw ci imaam na kon ci li nga xamante ne moom la imaamul imaamal bu imaam imaamul eh, ahli siyar wal maghazi imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi wax kon ginnaaw bi ñu waxee càllaleen bu dëgër bi kon imaam ibn isxaaq kon ginnaaw bi mu waxee loolu an ibni abbaas kon ñoom ñëpp kon seyna Ata ak Mujaahid ibn Jabr radiyallahu anil jamii an ibni Abbaas ñu jële ci Seydina Abdallah ibni Abbaas anna rasuulallah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam fi safarihi daalik mu ne yonent bi dafa denc kan Sayyidatu Maymuna fii safarihi ci voyage am bi daalika boobee mooy ban am umratul qadiyya bi mu ñëwee ci septième année bi ci dul qaada daal di ñëw ngir lan euh, ngir umra si fi la euh, euh, ci la denc ki nga xamante ni nii mooy saydatu maymuna ah saydatu maymuna nag waxoon nañ la bon xam nga siira bi siira bi bon loolu loolu benn décision la bu buñ jëloon di ko doxale ba léegi euh, mooy que euh, du duñu def tarjama ñi nga xam ne ñooy euh, mooy jigéen ñi ndax defoon nañ ko ci nisaan xawla rasul mooy saxaaba yi jigéen ñi même bu dee ne après je me suis rendu compte que mooy xam nga du ñëpp lay def loolu même góor ñi sax mënuñoo def ñëpp mooy ku ñu fi tudd des fois ñu tudd koo xam ne presque tuuti bii passé nii bii passé nii Uwayf ibn al-Adbat par exemple mais tudd nañ ko mais ndax moom tarjamaam man presque liñ ci wax lool kese moom ngay fekk ci suura ci ci téere yi def yooyu yi indi yiy wax ci fiiwu saxaaba yi radiyallahu mooy ñu ñu tudd ci siira bi kese ñoom lañuy def seen seen ci saxaaba yi radiyallahu ñoom rek lañuy def seen tarjama yu góor yi jigéen ñi nag dañ ne woon comme que defoon nañ ko fële ci nisaawun xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam looloo taxoon duñu ko def waaye après da ngay rendre compte même après dama ci xalaatuloon bu baax noonu sax mais da gis ne mooy ñooñu même ñi ci tuddoon noonu ba taxuñu ko bariwuñu lu néew a néew loolu presque du du du du goutte sax ci océan bi waaw daanaka tudduñu woon sax mais liñ ci tudd sax du zéro virgule cinq pour cent voilà léegi léegi nag bon après nag ci ngay gis ne après ngay gis ne kon ñu bari dinañu romb saa ñu def leen saa ñu def seen tarjama ndax affaire boobu noonu ndax décision boobu la waaye hmm. bon moo tax loolu nag lañuy ñuy continuer mooy duñu ñu ne bon léegi parce que bon ñi ñi jàll ñi jàll te xamu te defuñu woon seen tarjama ciy génn ñi bari na mooy c'est rattrapé waat loolu c'est c'est impossible loolu xanaa beneen loo xam ne yeneen jataay yu dul fii yoo xam ne concer con concerné wuñu kon Seydina Sayyidatu Maymuna moom gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna kon moom la seydna abdullah ibn abbas mu ne yonent mi aleyi salaatu salaam keroog ci umratul xudaybi umratul qadiya daf ko dencoon ci la ko denc ci la denc saydatu maymuna kan lañ mujj woon gis ko yonent mi aleyi salaatu salaam dencoon hmm? fàttaleku leen xaybar xaybar la mujjee lañ mujjee gis ko mu ci taw kan la woon nu tuddoon loolu soriwul xaybar soriwul biñ ko gisee yàggul saydatu safiya bint xuyay bin al-Axtabi radiyallahu ta'ala anha suñu yaay safiya wa kaana min bani israil kaanat min bani israil ci waa bani israil la bokkoon mooy juif la woon sëtu Seydina juif ci wàllu tribu ci wàllu askan sëtu Seydina Haarun la moom voilà moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ba ko ñoom Sayyidatu Aïsha ak ñoom Sayyidatu Hafsa di tooñ eh, mu ne yonent ma alayhi salaatu salaam ne ko yow ñoom buñ liñ lay wax bu mu la metti mooy dañ ko doon jéem xam nga rek mooy jigéen ñi rek buñ nee ay wujju lañ woon des fois ñu koy xamal ne yow yow yow mooy que ni moom de toute façon moom moom moom ci yahuud yi la bokk ak yooyu yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ne ko buñ la waxee nee leen man doomu yonent laa ba pare ab yonent daal di may takk ma nekk ci ronu yonent buñ la waxee yow sa ma mooy sa sa sa baay mooy Seydina Haarun mooy sëtam nga alayhi salaatu wassalaam frère Seydina Muusa alayhimu salaatu wassalaam mooy sa baay mooy sa maam man man di yonent daal di lay denc ñoom ñaar ñii kenn amu ci loolu <laughs> mooy sayyidatu Aïsha baayam du yonent mooy baayam lu foor foor foor <laughs> bokkuñu sax catégorie bokkuñu sax catégorie baayu kële baayam nga xam maamu kële di yonent <laughs> mooy mooy ne yow bu dee léegi ñoom dañ lay wax ci affaire côté rek parce que yow fii nga bokk yëgal leen ne yow sa maam saw sa baay sa maam mooy Seydina Haarun yonent yàlla boobu alayhi salaatu wasalaam ba pare man di yonent daal di lay denc ñoom ñaar kan moo ci am loolu bu dee ne kenn bokk nañoo ak leen lenn mooy ab yonent di leen denc Sayyidatu Hafsa ak Sayyidatu Aisha radiyallahu ku ci baayam di yonent ci ñoom ñaar kon kay ëpp nga leen côté boobu moo tax it loolu la leen doon wax bu ko defee nag dootuñ am lu ñu wax nag <laughs> mooy léegi nag affaire bi nag day mujj ñu ñu war a xam nag ana kan nag <laughs> moo féete kaw ci côté boobu <laughs> voilà kon sayyidatu na ginnaaw kon yaay sayyidatu Safiya moom mii la yonent mi aleyhi salaatu salaam denc sayyidna Abdullah ibn Abbas mu ne ci tukki bii la ko denc wa mu ne imaam ibn eh, wa huwa xaram mu ne bi ko yeneen ma lay di denc wa xaram fii mooy lan xaram lu muy tekki <laughs> bul tëb nag moo tax <laughs> nga tax gis nga xadiis yeeg yooyu du ne man dégg naa arab kese gis naa ab xadiis ay waxam naa li mu doon du ñun ñépp jàng français jàng alphabet non A B C D ba mu jeex jàng français lan moo tax li médecin yi bind duñ ko mën a liir bon bu dee man nag loolu c'est bizarre mooy médecin yi Sénégal yi man li ñuy bind duma ko mën a liir te dafa mel ni du man kese dafa mel ni ay code la façon bi ñuy bindee mais bon parallèlement bu ma bu ma comparer ak tubaab yi fii moom buñ ma bindalee ordonnance bi man damay mën a xam li ñu bind mooy français bu nord bu kii quoi mooy ci mbind moo xam ne man dinaa ko mën a liir xam ne ah lii de moom dañu ne lii moom moom moom moom moom moom moom paracétamol lañ bind mu leer nañ boo xaw ma nag man médecin Sénégal yi lool comme que bi ñun ndax loolu bañ nee gone lañ ko doon wax xaw ma moo j'espère que temps yooyu kon ñun ñoo soriwul woon mais poom naa léegi ndax bu ma ko xoolee dinaa ko mën a liir walla képp koo xam ne après majeur nga quoi ndax boo nee gone di nekk ci primaire yi léeg-léeg sax mbind yi bu xawee kii day day xaw a ji lëbëjoo ci yow peut-être muy loolu ndax après man seetluwu ma yooyu mais daal man ordonnance yi ma seetlu mooy ordonnance France mu ko damaa yàgg ci réew maa ngi fii commencé yàgg na loolu moo tax man ordonnance fii nii laa gis te gis naa ne ñoom dama koy mën a liir waaye temps gone daal xam naa ca senegal neew ma noonu la demee de ndax mooy boobu ñun noonu foofu lañ tolloon lu compliqué woon ci ñun dafa yomb lu lu mooy de ñu ne lii bon lii lii du français walla lii ñoom code la dafa du leer pour ñoom ñi koy bindante ñoo pharmaciens yi rek a koy mën a liir bon loolu ñun discours boobu lañ doon tenir ndax ay gone la ñoon peut-être peut-être je n'ai pas vérifié ku vérifier bon muy noonu euh, ñii wax xaraam mooy doo doo doo ne dégg naa arab rek par exemple nga jël di di di firi naan gars kaay leen ma jàngal leen non affaire da da daa fekk nga xam ko ah daa fekk nga xam ko ah <laughs> ndax c'est pas ah. mooy yow koo xam ne nee nga da jàngale domaine boo xam ne jamono ji nga koy jàngale ji ji nga ko war a jàngale ngay découvrir mooy boo koy préparer ngay découvrir yow li nga war a jàngale kooku mooy kooku jàngalewul day jàng cours bu ne noonu la mooy day ñëw war a waxtaan ci aj ji par exemple moom jour bi muy bi bi mooy buy waajal cours bi ngir dem jàngale ji ko walla ngir dem kii ci moom ci lay ci ci la koy door a xam ci la koy door a découvrir kooku jàngalewul kooku ndax moom ab ah mooy mu ngi koy door a découvrir ba pare mooy compréhension la jox gaa yi te kan moo ko ne compréhension am baax na ndax jaarul ci aljahabiza boroom xam-xam yu mag yi jaaroo ci ñoom mooy liiru leen ndax de façon en général sax boo dee loolu la doo am temps bi liiru leen imprégné wul ci domaine bi téere yi wax ci loolu ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo yu jamono yi ñu xam leen ci domaine boobu moom déglu ci kenn waaw amul kenn kum ci suivre ja am njàngam ci téere yi doyen des na lu bari moo tax. moo tax ñu naan euh, <laughs> wax ju siw jooju naan man kaanat man kaanat kutubuhu euh, man kaanat kutubuhu shaykha man kaanat kutubuhu shaykha kasurat kasura galatu man kaanat kutubuhu shaykha shaykha kasura xalato képp koo xamante ne say téere ñooy say ñooy say prof ultime jeex na yow téere yi kese kooku ay njuumteem day bare ndax amul xam nga sëriñ dafa am ñaari façon sëriñ téere yi fa ay sëriñ lañu voilà téere yi ay sëriñ lañu mais sëriñ lañ ñoo xam ne euh, manuñ ne duñu wax du tout ndax des fois nga am ay questionnement yu bari nga ñëw ubbi téere fekk ko ci dem recherche ci téere yi fekk ko ci mooy ko mu ngi wax ak yow mais sauf que compréhension bi surtout bu dee ne dafa jàpp ne boroom xam-xam bi des fois yenn du dugg ci détail ndax mu naan lii àgg fii mooy am nga maîtrise yi du ci détail bu dee loolu bu boobaa nag fa la problème fa lay grave ak terminologie bi nga xam domaine bu ne daa am ay terminologie ndax nit booy jàngalee am domaine par exemple ñun siira bii ñu ne man nit warul woon ñëw tey bu doon ne jataay yi dañ koy def bon day nekk en en public xam nga ñu ngi ñu ngi ñu ngi fan ñu ngi ñu ngi Hudaybiya ni man man pourtant tout le temps ma naan Hudaybiya Hudaybiya qada waaw mais comme que comme que accord yàlla moom la kon mooy ne léegi loolu noonu mooy lu ma doon wax mooy ñu ngi ci nii septième année bi Zul Qa'da mooy bu doon ne affaire yi en public lañ koy def nit warul woon a mën a ñëw après bu jeexee ndax bu doon en public la bu doon public lañ koy def mooy mbooloo la ay jataay yoo xam ne mbooloo lañ koy fekke manoon na possible lenn mooy bu ñu paree bu ma paree après ma ne bon ñu ut dix minutes yoo xam ne question réponse la ne dix minutes yi dañ koy consacrer soit je finis à cinquante bu dee une heure de temps la ma ma def cours bi ci cinquante minutes après dix minutes yi ci des nit ñi ko fekkee wala ko ko ña ko fekke daal di laaj seeni question mooy mais c'est pas obligé que ne li ñuy laaj ci ci cours tay bi kese lay doon man na nekk ca première année ba ca ca avant révélation ba ca uh, uh, kër sayyidatu Halima as-Sa'diya radiyallahu anha man na nekk uh, cinquième année bi bi ñuy dem bi ñuy dem Habasha mais jaagantewul li ñu weesu rek man na nekk waa ji il est il est libre de me demander poser ma question ci ghazwatu Tabuk wala ghazwatu Awtas te gisaguñu leen Euh, wala ci fatxu Makka te gisaguñu ko te bu boobaa mooy c'est pas damay dugg ci détail mooy bu boobaa war naa ko mën a tontu ah moo ah! ma ko man mooy maîtrise <laughs> mais maîtriser wu ma domaine waxuma ne question bu ne bu jëm ci siira da koy xam non mais grande da koy xam mooy du ne du ne nit ki warul a nekk que ne man par exemple lii nii may wax nii tey laa koy door a découvrir wala bi ma koy waajal ah non ah non <laughs> non ah non loolu loolu loolu tudd tudd loolu c'est bon loolu loolu loolu xaw ma sax nu ma koy tudde déedéet mooy nit ki dafa war a capable ki bu boobaa loolu la mooy <laughs> domaine boo domaine nag bu ne noonu la moo tax affaire u tappaleeg ak layta niiw ak la'alli waay waay la'allahu waay la'allani waay ay waay law law law law law law law law law gis nga baatub law ay waay aka neexoon yaa laytani aka neexoon waay aka leexoon man la'alla amaana waay waay defe naa ne foog naa yaakaar naa loolu du may xam-xam déedéet loolu du la def dara dangay dangay def dara domaine yépp loolu la fiq bu dee yow domaine fiq da koo maîtriser di ko jàngale nekk kitaabu tahaara buñ la ci julli war ngaa xam nooy tontoo buñ la ci koor même bu dee àggagoo foofu àggagu ngeen foofu mi ngay jàngale war nga faa mën a tontu buñ la laajee ci asaka war nga cee mën a tontu ndax doo ñëw ba foofu mais loolu kay mooy lu logique mais léegi boo koy wax dafa mel ni dañ naan waa ji waa ji non waa ji lii muy wax mooy la alors que loolu mooy lu logique ah. professeur bi kay xanaa kay du bi muy waajal cours bi lay découvrir ni mooy am na yoo xam ne certes dëgg la am na yoo xam ne loo miin miin domaine bi loo ko loo ci yàgg-yàgg-yàgg am na yoo xam ne ça tous les jours yàlla mën na def wala des fois nga découvrir loo xam ne masoo ko woon a seetlu ndax mas nga koo liir di ko romb nii mais masoo ci jële njàngat yi ci am ak dégg biñ ci am wala loo xam da nga ko liir mais masoo ci prêter attention mu bees ci yow mu bees ci yow loolu day am ndax mbir yi géej la lu ma maîtriser euh, euh, pêcheur bi lu ma maîtriser maîtriser géej gi lébu bi nu mu ko man xam géej mën a nager mën a man di man di lu ne am na léeg-léeg mu gis ci géej loo xam ne ma su koo gis loolu la mais li dee moom mooy nga ñëw ne ma man dama lay jàngal nage te bi ma lay jàngal nage man ci laay jàngale non ku ñu ko waxoon ne la professeur bi lay nar a jàngal sa maître nageur bi noonu la mel doo ko nangu ah nag naa hii saa kii damay faat kii kii ñun ñun ñaar ñéppay labandoo kii heure bi mu may jàngal wala quelques minutes bala may jàngal lay plongé naan ma seet ba xam waay ndax bu ma defee nii du ma nu du ma nuur wala bu ma nuqee bu ma nuuree dinaa nuqi déet loolu kooku ku la boo xamee ne la mel doo doo doo ko bàyyi sa bopp mu lay jàngal diine nag moo gën a yooyu fuuf xam nga fële sa bakkan yow nga nar mais bu dee diine moom waa ji sa yow sa yow moom non yow sa ruux ngay la la a yàquloo kooku li gën a màgg nga war koo dundal qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha sa bakkan bii nga xamante ne sa ruux bii nga xam ne danga koo war a danga war di ko perfectionner di ko tazkiya sa bakkan bi ngay fexe di ko fo di ko fomp di ko faxas ay jaamu yàlla ay zikrullah ay salaatu ala ay topp sharia bi sa kem kàttan tax loolu war a tax yow sa bakkan bi di nga koy faat par di ko tazkiya nga defoo ko nga bàyyi ko fi nag waqat loolu mooy waa ji diine loolu lay def waqat xaaba perte na kuttus na man das aha képp ko ko boo ko sàgganee bàyyi benn waaye di la moo tax kenn du improviser oustaz noonu wala di jàngale ci su diine moom moo gën a ndax loolu moom usurpation bu garaaw la moom faux et usage de faux la kooku kooku kooku c'est grave moo tax yëf yi du da ñëw rek di liir naan mën naa liir di wax naan lii lay tekki moo loolu lu ñu ci woo mooy waxuwa xaraam mu ne tazawwaja maymunata bintal xaarisi fi safarihi dhalika wa huwa haram seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa denc yaay maymuna di doomi alxaaris radiyallahu anha fi safarihi dhalik ci tukkeem bii di eh, umratul qadiya wa huwa haram mooy wa huwa muhrim fekk haram foofu loolu lay tekki nu de du fekk da koo haram déedéet mooy fekk moom yonent mi aleyhi salaatu mu ngi ci sacralisation bi mooy mu ngi ci nekk moo tamiraan nekk ki nga xam ne day dafa dafa xaram loolu mu ne wa kaana alladhi zawwajahu iyaaha al abbaas ibn abdil muttalib mu ne ki nga xam ne moo ko may yaay maymuna bint al xaaris mooy bàyyi xam bi di frère petit frère baayam di kan di seydina al abbaas ibn abdil muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam ibn hisham ne kaanat jacalat amraha ila uxtiha ummil fadli fa jacalat ummul fadli amraha ila zawjiha al abbaas fa zawwajaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa asdaqaha anhu arbamiyati dirham Seydina imaam ibn Hisham bi imaam ibn Sa'd waxee lale moom day dolli ay commentaire wala la comme niñ ko waxoon jataay bi wees imaam ibn Hisham mu ne kaanat ja'alat boo gisee Seydina al-Abbas radiyallahu anhu daal di maye may yaay Maymuna parce que Seydina al-Abbas moom sëram sëru yaay Maymuna la doon denc mooy Lubaaba comme niñ la ko waxe sànq bint al-Haaris radiyallahu anil jami' mu ne imaam ibn Hisham mu ne yaay Maymuna radiyallahu anha dafa jëloon mbiram mooy mbiru li jëm ci wàllu mayem teg ko ci loxoom kan sëram di ummul fadli mooy Lubaaba bintul Xaaris fa ja'alat ummul fadli ummul fadli radiyallahu anha di soxnaay Seydina al Abbaas daal di koy teg ci loxoy boroom këram mooy ndaw si ñoom ñaar ñoo fi ay sœur ñoo fi ay mbokk mu jël mbiram daal ne ko man daal sama mbiru takk ma ak may ma yépp teg naa ko sa loxo moom mu jël ko jox teg ko ci loxoy jëkkëram ndax de toute façon jigéen du maye jigéen du maye masala boobu leeroon nañ ko ci ab abu abwaabu ziwaaj bi ñuy wax ci wàllu euh, nikaa voilà gisoon nañu xilaaf bi amoon entre ki ki xanafiya yi ak ñi nga xam ne ñooy waa jumhur que ne ce que jigéen day soxla tuteur mooy may non seulement du may manu la maye mais manu may boppam loolu gisoon nañu wute entre xanafiya yi ak ñi nga xamante ne ñooy waa jumhur ak xanafiya yi rahmatullah alayhi conditions yi ñu teg ci loolu <laughs> voilà bon léegi yooyu loolu on avait dit léegi boo ci bëggee lu leer nga dem foofale <laughs> ah des fois ñenn ñi ne mel saa yi nag moom dafa mën a sonalaate quoi mais moom lu ko teree répéter affaire yi ah non man du ko répéter du ma ko répéter parce que on l'avait déjà vu te il est disponible <laughs> il est disponible léegi man wax naa la avi avis yaa ngoogu mooy ne Hanafiya yi rahmatullah alayhim dañoo gisoon ne jigéen aajowul mooy koo xam ne sayyid la. aajowul di am ay tuteur koo xamante ne waaye il faut wali pour pour maye gi baax comme li ko waa jumbuur di wax seeni tegtal euh, bokkoon na ci la jëfu yaay Aïsha radiyallahu anha ak yi mel noonu léegi man wax naa la ab yi waa jumhuur ñoom ñoo ne woon du toute façon jigéen mënu la may boppam mooy bu dee moo may boppam ja sëy boobu baaxul voilà euh, léegi nag ak condition ya xanafiya yi teg ci seen wax jooju loolu nag laa naan la demal nga xooli ko ndax il est disponible te day gën a day gën a fàttali affaire yi bu dee ne danga koo fàtte kon mu ne loolu la moo tax eh, nga gis ne sëy Seydina Abbas finalement moom la ko soxnaam di sœur yaay Maymuna teg mbir yi ci loxoom mu ne yonent ma lay sarsam daal di koy denc takk ko daal di joxe can yi quatre cent dërëm dërëm yi nag bokk ak yi ñu yor imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal dinay solo xadiis bi daldi dinay solo xadiis bu mel nii ba léegi muy wax imaam Abdullah ibn Abbas imaam Abdullah ibn Abbas moom laa doon wax naan la ci jotaay bii weesu moom nag masala boobu noonu ñuy gis da cee wuteeg waa jumhuur da cee wuteeg waa jumhur comme biñ gisoon bee paase rek tamit mooy c'était pareil ci wàllu euh, que ne est-ce que dox bi ñuy mooy dox bu gaaw boobu noonu euh, dañ ko sunna la wala du sunna gisoon nañ ne moom dana du mbiri du sunna contrairement ak waa fii itam moom dafa gis ni yonent bi aleyhi salaam bi muy denc yaay Maymuna dafa nekkoon koo xam ne muhrim la woon mooy dafa woon ci sacralisation bi te loolu wér na imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal na koy solo mooy wax jooju wér na ci Abdullah ibn Abbas Seydina imaam al Buxaari soloo na ko ci yoonu Ikrima ci yoonu Ayyub mu jëla ko ci Ikrima mu jëla ko ci Seydina la Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne yonent anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tazawwaja Maymuna wa huwa muhrim wa banaa biha wa huwa xalaal ila axiri alxadis mu ne moom saydna saydina Abdallah ibni Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa denc yaay Maymuna fekk mu ngi nekk ci sacralisation bi muhrim la dafa armaaloon ñu ngi woon ci ak lii foofala ci umra wa banaa biha mu daal di consommer mariage bi wa xalaal fekk nag génn na ci dinañ gis loolu insha allah eh, loolu la seydna abdullah ibn abbas wax loolu la seydna abdullah ibn abbas wax te loolu moom moom moom la doon wax moom moom la doon wax eh, moo tax moo tax kii eh, kii ne mais boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim aanaka ah, ñi ci des jamaahir dañu ne non non non non Seydina Abdullah ibn dafa juum dafa juum ndax yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy denc Sayyidatu Maymuna radiyallahu anha nekkul woon nekkul woon ci non génnoon na ci aj gi génnoon na ci umra gi mooy nekkul woon koo xam ne muhrim la newul woon ci sacralisation bi génnoon na ci voilà lan moo di wax jooju mooy xadiis Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu mu ngi saxiix mooy ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane eh, eh, ki nga xam ne moo armal moo nekk ci mooy aj wala mooy umra kooku noo seulement du maye du takk soxna te kenn du ko may waaw laa yankixul muhrim wala yunkax kenn noo seulement moom moom moom kenn du ko may soxna mais darul maye loolu bokk na ci yi nga xam ne nit ki dañuy tere koo xam ne day armal ci yi ñu ko tere mooy manula mayeb sëy te kenn du ko may euh, léegi mooy bu mayeb sëy daa baaxut mooy ne fii mu ne koo xam ne par exemple instant bi waa joo xam ne dafa bëgg benn femme euh, euh, bëgg voilà comme que tey la lan tey la deux wala le trois ci dul xijja léegi <laughs> léegi waa ji bon bëgg waaye bëgg ndaw si lool waaye bëgg koo denc bon balaa aj gi balaa tabaski mooy dans huit jours kii ne euh, euh, euh, kii ne lu mu tudd mais ñu ne baayam mi ko war a maye de moom dafa aji aji na armal na mu nga ca aj ga kooku moom manula maye mooy ne kooku moom xanaa ñu mu délégué keneen ne frère am wala beneen mbokkam walla baayam walla keneen ne ko mayal ma sama doom ji mais moom moom moom manu koo maye. lool nag mooy wax ji loolu mooy boo gisee wax ji fii nii <laughs> eh, looloo indi wax ji nii mooy comme koy nent bi aleyi saatu dane loolu noon man dane ki koo xam ne day day day day kii du may te duñ ko may soxna léegi nag Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam moom bi muy denc kii moom mooy lañu la mu tere fële mooy euh, euh, loolu noonu la def mooy que ne bi muy takk bi muy denc yaay Maymuna radiyallahu anha dafa fekkoon ne moom euh, dafa dafa newoon ci sacralisation bi loolu nag la ko la la ko waa jumhur ne non te wax waa jumhur nag nekkul ne dañ ne noonoo noonoo noonoo waxoon nañ la boroom xam-xam yi ku nekk li ngay wax dañ koy teg ala bayina ci lu leer lañu koy leer lañ koy teg waxoon nañ la ne du affaire yaa ma neex walla mbir mee ma neex non du loolu de du loolu Euh, lool moo tax xoole kii ni doon wax euh, moo tax imaam kii nu mu tudd imaam Abdurrazzaq euh, imaam Abdurrazzaq imaam al-Bayhaqi dafa solo ci Dalaa'il an-Nubuwwa dafa solo ci Dalaa'il an-Nubuwwa kii nu mu tudd xadiis ma doon wax Seydina Usmaan bi saxiix bi may wax mooy sax imaam Muslim la mooy Seydina Usmaan ne maa dégg yonent mi alayhi salaatu salaam ne laa yankihul muhrim wala yunkah wala yaxtub waaye du labat sax labat nekk nekk màkka fa man farada alayhi al hajj fala rafata wala fusuqa wala jidaala fil hajj ne fa di wax ay wax yooyu moom dañ koy tere di labat foofale tey aj loolu dañ koy tere eh, kii xoolal imaam imaam imaam Abdurrazzaq as-San'aani ci waxu abdul kii bi seydina seydina kii bi eh, abdullah ibn abbas bi ne yonent ma lay saab bi mu koy dafa ne woon ko ne waa ji dafa dafa ne yonent ma dafa ne woon ci dafa muhrimoon ci sacralisation bi seydina abdul razaak mu ne imaam ath-thawri dana ma kan mooy ath-thawri seydina sufyaan ath-thawri dana ma man abdul razaak laa taltafit xam nga ñoom ñoom ñoom as-Sawri ñi seen sëriñ la ñoom Ma'mar Ma'mar Ma'mar Rashid an an an Ma'mar ibn Rashid eh, eh, Abdurrazzaq Ahmad ibn Hanbal waaye ñoom Seydina Ahmad imaam Ahmad ñoom jotewuñu woon kii ñoom imaam as-Sawri ñoom bi waasita lañ leen doon kiiwe la doon kiiwe mooy naa Imaam Ahmad jëlawul ci Sufyan ath-Thawri direct euh, même Imaam Malik Imaam Malik Imaam Ahmad jëlawul ci moom direct bokkoon na li mu doon wax naan oh le fait que gisul Imaam Malik quoi te pourtant mooy bokk nañ jamono joo xam ne Imaam Malik ngi dund Seydina Imaam Ahmad mu ngi dund waaye yàlla deful ñu gise léegi mu ne kii euh, Abdurrazzaq rahmatullah alayhi imaam Abdurrazzaq borom musannaf mu ne qaala li Thawri imaam Thawri dana ma laa taltafit ilaa qawli ahlil madina mu ne ko bul bul bul bul bàyyi xel ci waxu waa ahlul madina imaam Thawri fu mu ne woon Kuufa mu ne mu ne bul bàyyi xel waxu waa ahlul madina waa madina waa madina wax waay. mooy ci wax jiñ ne yonente bi <laughs> alayhi salaatu salaam dafa bi muy denc sayna sayyidatu uh, Maymuna radiyallahu anha dafa fekkoon mu génnoon ci umra ji koo xam ne muhrim la woon ci sacralisation mu ne loolu bu ko bàyyi xel te loolu mooy waxu jumbuur bi ñu la wax sànq dinañ la ñëw ci seen dalil léegi eh, imam as-Sawri wax loolu taalibeem bi sayyidina Abdurrazzaq rahmatullah alayhi ba pare mu ne léegi mooy li ma loon wax ne ku wax ku ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi da nga koy teg fu leer mu ne axbarani ndax lan axbarani amr amr moo ma nettali man ath-Thawri an an an an an an Abi Sha'tha mu jële ci Abu Sha'tha Abu Sha'tha ndeysaan an Ibn Abbas mu jële moom Abu Sha'tha ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah kenn yonent mi alayhi salaam tazawwaja wa huwa muhrim dafa denc ki nga xam ne mooy sayyidatu Maymuna fekk moom mu ngi woon sacralisation bi voilà léegi euh, léegi Seydina Abdourazaq ki mu ko doon wax nee na ma ne ko mais mooy moom ki mu ki ki mu doon wax loolu ne ko xaala li Sawri Sawri de moo ma wax sama sëriñ ak de moo ma ne bu ma fa bu ma bàyyi xel waxu waa ahlul Madina ne waa ji ne ko mais mais Sufyaan mi la wax lool muy as-Sawri mais moom soloo na ñaari xadiis yi soloo na tamit beneen xadiis boo xam ne xadiis bi nay yonent ma sarsam bi ko kii di denc bi muy denc Sayyidatu Maymuna boobu nekkuloon ku muhrim loolu soloo na ko moom as-Sawri leen an Amr an Abi Shu'tha an Ibn Abbas wa ibn Xusaym an Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas mu ne ko waaw waaw loolu de am na moom mu ne ko nag boo gisee mooy xadiis bi beneen càllale bi di Xusayma Xusayma mu jële ci Sa'id ibn Jubayr mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas boobu moo ne boobu oh. yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy denc Sayyidatu Maymuna génnoon na nekk nekkuloon di armal pare nekkuloon ci umra gi génnoon na ci Seydina Abdurrazzaq ne ko waaw moom day soloon na ñaari mu après mu joxe càllalem mooy soloo na ko waaye nee na moom daal buñ faat mooy bële la gën a nootal moom Seydina Abdurrazzaq ci kaw euh, euh, euh, li nga xam ne mooy xadiis bi ne bi mu koy denc nekkuloon ko muhrim ci Seydina Abdullah ibn Abbas te loolu mooy li nga xam ne mooy li wér ci moom ñu jële ko ci moom comme nim mu nee ci Sahihayni voilà léegi léegi nag nga ne woola léegi waa jumhuur nag ñoom lan lañu wax waa jumhuur ñoom ñu daal di tontu ne déedéet eh, Seydina Abdullah ki ibn Abbas dafa juum de comme ni Seydina Sa'id ibn al doon wax mooy taabi'i bu mag boobu taalibeem la taalibe saxaaba yu bari la mu ne wahil ibn Abbas wa in kaanat xaalatahu ma tazawwajaha illa ba'da ma ahal Seydina imaam ibn uh, Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn radiyallahu ta'ala anhum comme ni ne ci Dalaa'il an-Nubuwwa imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne eh, te noon imaam Abu Daawud tamit indi na ko mu ne moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu ne mu ne wahima wahila ibn Abbaas mu ne wahima ibnu abbas imaam ibnu abbas dafa def defle mooy bu nee ne yonent mi alei satu salaam bi muy denc sayyidatu maymuna dafa nekkoon muhrim noo lool dafa def defle dafa def defle waaye li gën dëgër mooy bi mu koy denc newuloon muhrim wa in kaanat xaalata même bu dee ne sayyidatuna maymuna mooy yaay la ci moom yaayam la ndax sëru yaayam la yaayu sayyidna abdullah ibn abbas li mu koy jege-jege mooy bi muy nettali histoire bii da cee juum Euh, nga ne bon di cee juum mais euh, dëgg la mais bon lan mooy étayer seen wax ji lan mooy étayer seen wax ji Seydina Saïd ibn al-Musayyib dëgg la mais lan mooy dëgëral wax jooju noonu dañ naan la li koy dëgëral mooy euh, li nga xamante ne moom la imaam Muslim solo waa ahlu sunan muy imaam Abu Dawud imaam an-Nasa'i imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam Ibn Maaja ñoom ñépp solo nañ ko rahmatullah ala al-jami' muy xadis bu wér ci yoon yu bari mu jaar ci Yazid ibn al-Asam al-Amiri an xaalatihi Maymunata bintil Haaj ñoom Yazid ibn al-Asam al-Amili rahmatullah jële ci mooy moom it ci yaay comme ni yaay Maymuna nekkoon ci ci ci Seydina Abdullah ibn Abbas loolu la ne woon tamit ci moom mooy tànta lañ koy woowe mooy sa frère sa sœuru yaay sa sœuru yaay tànta j'espère léegi euh, mu ne moom moo yaay Maymuna mi nga xam ne radiyallahu anha mi mbir mi concerné moom mi ñu doon maye moom mu ne tazawwajani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu halaalani bi sarif yaay may mun a ne man yonent mi alayhi salaatu moo ma denc te bi may denc ñun ñaar ñépp dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu xalaal lañ mooy nekkuñoon nekkuñoon ci umra hein ñu ne waaw yow léegi ci fële ca sarif sarif soriwul foofu léegi mooy bu dee ne mbir mi nii la demee ki nga xam ne moom la concerné moo wax lool kon kay wura ba dem na pëng xaw ma naka ngeen koy wax ndax tamit mbir yi loolu la mooy kenn du ne xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas bi wérul non wér na mais dafa am lu ñuy nootale bokk na ci li ñuy nootale mooy mbir mi bu dee ne li ñuy nettali événement ba te nga xam ne moom la concerné de premier chef kooku moo ne man nii la deme woon keneen lu mu dëgër dëgër wax leneen dañu naan non ki ñuy bàyyi ki ñuy féetale kaw mooy nag ki nga xam ne mbir mi moom la concerné woon directement mooy yaay Maymuna moom ci boppam moo ko wax ba pare en plus de ça en plus de ça en plus de ça euh, imam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa dafa dafa solo dafa solo moom imaam al-Bayhaqi ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci xadiis boo xam ne imaam at-Tirmidhi it solo na ko ak imaam an-Nasaa'i solo nañ ko euh, imaam Malik soloon na ko mursal boo xam ne bu dëgër la même bu dee riwaaye imaam at-Tirmidhi ak an-Nasa'i dafa am da'if am nag da'if mais mursalu imaam Malik bi bu wér la Seydina Abu Rafi' ne radiyallahu anhu Abu Rafi' bi dinañ ci ñëw léegi bu yonent mi alayhi salaatu salaam di génn ndax yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu dencee yaay Maymuna radiyallahu anha xam nga ñetti jour lañ ko may mu nekk fa moom la moom la ko waa Makka may après waa Makka dañuy gis ni mooy avant yonent bi alayhi salaatu salaam bi dencee laata muy céetal waa Makka dañu ne euh, dañ ne ko mu jóge fi avant muy mën a céetal foofu ki mu joxoon yaay ki mu bàyyi ki ne woon bàyyi woon Makka ngir mu toppatoo mbiru yaay Maymuna indil ko ko Sarif benn bërëb la boo xam ne solewul Makka noonu indil ko ko foofu moo doon Abu Rafi mu doon dox affaire boobu abu raafi' boobu nag di mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom moo ne tazawwaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maymunata wa huwa halal wa bana biha wa halal wa kuntu rasula baynahuma kii eh, mu ne moom abu raafi' mi nga xam ne moo dox affaire yi gis nañu ki nday nday mbill ji di yaay maymuna li mu wax man biñ may denc nekk yonent ma lay sax saam newuloon muhrim te man newu ma woon muhrim kon loolu leer na xalaalaani lañu woon ki nga xam ne moo ko doon dox moom di Abu Rafi mu ne yonent ma lay sax saam dafa denc yaay Maymuna fekk xalaal mooy génnoon na ci umra gi wa banaa biha mu consommé bi wa huwa xalaal fekk génn ne moom mu nekk xalaal ba léegi mooy nekkul woon ci armal wa kuntu man abu rafi ar man maa doon dox may ndaw li yonent bi aleyhi salaatu salaam yebaloon baynahuma seen diggante moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ne ko nga indil ma ko fële comme ko waa Màkka nee nañ nañ génn dem yow des fi après nga toppatool ma ko ak ñi ñi liñ may indil yépp ngeen indil ma ko fële bu dee kooku kay moo wax lii lu day bëll gi wax gi kon loolu mooy li gën dëgër <coughs> kon loolu ci lañuy xamante ne nii que ne kon Euh, li nga xam ne mooy li dëgër mooy ne euh, li kii wax mooy li Seydina euh, Abu Rafi wax ak waa jumhur ne ci mi alayhi salaatu salaam bi muy maye kii nii bi muy denc yaay a nekkul woon koo xamante ne nii dafa muhrimoon comme ni mu ko tere woon ne comme niñ ko gisee sànq ci xadiis Seydina Usmaan bi mu ne dégg naa yoon ci ma lay saar saam ne laa yankixul muhrim wala yunkax wala yaxtib ki nga xam ne dafa muhrim du du du du denc du maye te du labat voilà léegi nag kon ginnaaw bi ñu gisee loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, waa Makka eh, eh, léegi bi mu dencee bi mu dencee kon yaay Maymuna léegi ñetti fan yi ñetti fan yi daal di jot waa Makka ne ko daldi daldi daal ne ko léegi léegi sort de de d'ici quoi léegi ñoom nan lañ ko defe <laughs> nan lañ ko defe ñoom waa Makka nan lañu defe loolu ci affaire ay ay diplomatie non non is imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mooy ci càllalam bi ñu la waxoon xam nga tuddoonoon nañ lu ko mais bi ñuy débuter di wax nettali euh, euh, euh, umra bi imaam Muusa ibn Uqba nee na rahmatullah alayhi comme niñ ko gisoon mu ci Dalaa'ilun Nubuwwa te moom nañ la mu ko jële woon ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne bi nga xamante ne nii ci la ci la jour yi daal di weesu mu ne faqat bi nga xam ne Euh, ci la mbir yi bi ci la denc sayyidatu Maymuna yonent mi alayhi salaatu salaam daal di fay des ñetti fan mu ne fa lamma an asbaha min al-yawm ar-rabi' ataahu Suhayl ibn Amr wa Huwaytib ibn Abd al-Uzza wa rasuulullahi sallallahu fi majlis al-ansaar yatahaddathu ma'a Sa'd ibn fa saaha Huwaytib ibn Abdil Uzza nunaashiduka Allah wal aqda lama xaraj min ardina faqad madat ath-thalath e eh, ñu ñëw ne yonent bi alayhi bi ñetti fan yi lii mooy bi muy jege si comme koy gise ci saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim léegi mooy bi affaire yi jege si Euh, waa Makka ki euh, Xuwaytib Suhayl ibn Amr ma doxoon accord ya ak moom ca Xudaybiya ak Xuwaytib ibn Abdul Uzza ñoom ñaar ñu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu ngi ci toog ak ansaar yi di waxtaan foofu la ci Makka doon discuter Seydina Sa'd ibn Ubaada ñoom ñaar ñu ak si Xuwaytib ak Sahl ibn euh, Suhayl ibn Amr Xuwaytib daal di wax ca kaw taxaw fële ne ko nunaashiduka Allah ñu ngi lay dagaan buur yàlla wal aqda ak tamit accord bi dox suñu digganteeg yow yow Seydina Muhammad lamaa xarajta que di nga génn min ardina waaw ñu ngi lay rappeler génnal suñu suuf si ndax trois jours yi mu ngi mat daanaka àgg na ci seet ci termam faqad madati salaas ndax ñetti jours yi tey la mat aywa kon génnal mu ne fa qaala Sa'd ibn Ubaada sayyidina Sa'd ibn Ubaada ne ko kadabta laa umma lak laysa bi ardika wala bi ardi abaa'ik wallahi laa yaxruj sayyidina <laughs> Sa'd ibn Ubaada daal di mer <laughs> way ñoo ñàkk lëdëbu waay ana naka lañuy ñuy fekke sang buy sang bi nekk di waxtaan ñu taxaw fële amul sax ñëw nuyoo taxaw fële di ko jël di ko di ko di ko yuuxu naan ko génnal nunaashiduka allah wal aqda lama xarajta min ardina faqad madadi salat sayyidina Sa'd ibn Ubaada daal di mer ne ko kadabta waxoo lu am wax nga lu wuteeg ni mbir yi demee nga ne mu génn du génn dara laysa bi ardika gis nga suuf yi di Makka Makka gi laysa bi ardika du sa suuf yow Xuwaytib wala bi ardi abayka say baay tamit moomuñu ko ah ce n'est propriété say baay yow ak say baay moomu ngeen ko wallahi maa ngi wat ci yàlla man Sa'd ibn Ubaada laa yaxruj yonentu Yàlla sallallahu alayhi du fi génn bu dee da ngeen koy acculer ngir mu génn génnul yonentu Yàlla sallallahu alayhi xam ne kii mooy bon foofu la toll mooy tamit réaction bu normal la kilifaay ñépp ñu ñëw di leen di ko waxe nii yay yenent ma lay saatu salam comme que accord bi loolu la waxoon mooy tamit mbir lool la waaye yoon foog mu ci droit wam lu mu def <laughs> jarul mere tamit peut-être ni mu ko defee lool ngay mere moo tax yonent ma alayhi salaatu wa salaam summa naadaa mu ne summa naadaa rasulullah suhaylan sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inni qad nakaxtu fiikum imra'a famaa yadurrukum an amkusa hatta adxula biha wa nasna'u at-ta'ama fa na'kulu wa ta'kuluna ma'ana yonent bi alayhi salaatu wa salaam woo leen ne waa man ngeen a jege si Suhayl ñu agsi mu ne leen inni man qad nakaxtu fiikum imra'a ne damaa denc ci yéen ab soxna mu ne leen ah yéen de bu ngeen yëgu ngeen ko ma yëgal leen ko denc naa damaa denc ci seen biir yéen waa Makka ab soxna mu yaay Maymuna waa lu doon tere est-ce que da leen di lor ban problème la leen indil bu doon ne nangu ngeen an am ku sa hatta adxula biha ma daal di fiy des ba ni may mën a euh, consommer sama mariage fii nii bu ko defee naa nasna taama ñu defar ñam togg fa naqula wa takulun ñun ñu fa naqulu wa takulun na minha maana mooy ngeen lekk ngeen lekk ci ma defar mooy ci gi ngeen ñëw lekk ñun ñu lekk loolu mooy wane na <laughs> ñi ay kufaar lañ mooy ceeb invité ci ay ñoo xam ne gëmuñ yàlla gëmuñ mooy du ñuy julli tamit man naa ne sinon yonent ma lay saab saab du leen ne man sama saw eh kon danaan waaye wax nañ dëgg nañ dem suñu yoon mais du leen proposer lii comme que gars yi seen droit mooy da di demander kese da leen di demander mooy accord bi trois jours la waxoon mu ngi nii di marché mais est-ce que man ngeen ma may lii bu ko defee yéen ngeen ñëw sax ma invité leen sama mariage bi hein ñu defar ñam mooy tamit sopp nañ wala yi ma nga defar ñam partager ko ak nit ñi nga defar ñam partager ko ak ñi nga xam ne ñooy ñooy nit ñi ña nga xam ne ñooy invité yi léegi nag yeneen fale saa saa wax leen lool fa qaalu gaay na ko ma ne nunaashiduka allah wal arda illaa xarajta anna mu ne waaye ma ñun daal ñu ngi lay wa dagaan di kii buur yàlla këne hee eh, wal aqda ak suñu accord bi liñ la wax lañ lay génnal laa wax ñun soxlawuñu soxlawuñu lii ah, am na ci riwaay dañ ne ko soxla ñun amuñu benn soxlawuñu sa yii nii sharra rabbin lañ ko lañ ko yeneen mi alei satu nu ne fa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba fa addana fi birrahil yonent mi alei satu salaam daal di woo sayyidina abu rafi ne ko yëgleel ci mbooloo mi yëg leen ñépp nit ñépp ngir ñu jóg ngir décamper ngir ñibbi waaw ndax loolu la koor yi man nag ñaan laa leen ngir sama mariage bi mais bañ nañ seen droit la merewu leen ah nefu fa di leen mere merewu leen mu ne war aki ba rasulullah yonent mi sallallahu alayhi wasallam daal di war xam nga lii ci ci kii bi euh, bu Seydina imaam az-Zuhri bi te imaam Muusa ibn Uqba tudd ko mu nekk ci dalaa nubu wala la bu dee riwaaye Seydina Ali ibn Abi Taalib ak naka noonu Seydina al-Bara ibn Aazib radiyallahu anhu bi ne ci saxiix dane bi nga xam ne ci la affaire yi fi la affaire yi kiiwee mate gars yi dañoo ñëw fa fa lamma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam madal ajalu ataw aliyan bi nga xam ne ci la mbir mi nag bi mate mooy troisième jour bi bi matee waa Quraysh dañoo yónni délégation ñu dem gis Seydina Ali ibn Abi Taalib fa qaalu ñu ne ko qul li saahibika uxruj anna faqad madal ajal ñu ne ko eh yow Ali ibn Abi Taalib yow la waxal waxal sa sa sa sa sa sa compagnon bi sa àndandoo bi muy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ko mu génn uxruj nee ko na génn an naa jóge meg fii faqad madal ajalu ndax mbir mee ngi tey heure bii lay mat waaw àpp ñetti fan yi tey lay mat heure bii ñuy agsee lay mat kon na génn na génn léegi sans discussion mu ne fa xaraja nabiyu yeneen mi aleyhi salaatu salaam daal di génn riwaaya bii nii ñu gisoon bu seyna euh, Zuhri même bu dee ne mursal la mursalun saxiix la moom mooy bi nga xam ne moo gën a détaillé kon mu ne mu daal di digal Abu Rafi seyna Abu Rafi mu daal di digle ne dañuy dem yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di wa rakiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta nazala batna Salif yonent mi aleyhi salaatu war ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhu mais du ñëpp la àndal wa xallafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba rafi'in li yaxmila maymuunata wa aqaama bi sarifin xatta qadimat alayhi maymuna waqad laqiyat maymunatu wa man maaha anaan wa adan min sufahaa almushrikin wa min sibyaanihim fa qadimat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi sarif fa banaa biha euh, mu ne yeneen bi alei satu salaam nag keroog bi muy dem dane Abu Rafi mim ne yëgleel ci mbooloo mi mim ne yëgleel ci mbooloo mi ñu dem moom dane ko yow des fi comme ni ñu ko waxee sànk mi ñuy gis masala yi après nga waajalal ma bu waajee buñ ma waajalee Sayyidatu Maymuna mooy nga indi seet bi nga indil ma ko mais bi bat ni sarif yonent bi alei satu salaam moom mu dem ba génn màkka ca xur wañ naan sarif soriwul màkka noonu mu nekk foofu jullit ñi tamit ne fa ñu daldi xaar ñi nga xam ne mooy sayyidatu Maymuna daldi ñëw mu ne nag ñoom ñoom waa waa màkka aka sayyidatu Maymuna ñim àndaloon daj nañ ci ñoom ay coono ak ay lor ci ñoom ñu dese waaye dese yi mushrikuuna yi mooy seen bopp yu feesul ak seen xale yi ndax ñoom loolu la boo tax Seydina Abdallah ibn Abi ibn Abi Awfa radiyallahu anhu bu ma juumul moom moo doon wax noonu mu ne keroog bi ñu demee kii xuday bi eh, eh, umratul qadiya dañ doon aar yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax bañ min adal mushrikiin ngir bañ mooy keroog bi muy tawaaf foofoo di dem umra foofu bi muy umra biir Makka malgré ne yéefar yi nee dañuy génn ñoom dañ ko doon protéger ndax bañ euh, euh, ci lor kuffaaru Quraysh ñi ndax ñoom wóoru leen ñoom wóoluwuñ leen yaay Maymuna yi keroog ñu leen fa bàyyee ba ñuy ñëw mook naa Abu Rafi ñam àndal gaa yi jot nañ ci ñoom ay lor ba léegi nag ñu koy indi ci sarif moom Seydina Abu Rafi indi séet bi fi nga xam ne mooy sarif foofale fa la yonent mi alei satu salaam door doo consommer mariage bi foofu boo seetloo après mu ne summa at laja fa la nekk ba guddi après fa saara xatta qadimal madina fa banaa biha summa at laja fa saara ginnaaw gi mu daal di dem mu daal di dem Medina daal di ñibbi moom alayhi salatu wasalaam loolu la riwaaye bi wax waaye riwaaya bu bi nekk ci saxiixayni bu Seydina al-Baraa ibn Aazib boobu dane yeneen ci mi alei satu salaam bi muy génn keroog yeneen ci mi alei satu salaam bi muy génn keroog mu ne fa xaraja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa tabi'ahu ibnatu tunaadi yaa ammu yaa ammu mu ne keroog bi muy génn moom yonent bi alayhi salaatu salaam di jóge Makka di dem doomu sayyidatu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib fakkish yaa ngi fàttali ak Seydina Hamza loolu fàtte woo ko léegi moom moo topp alayhi salaatu salaam xam naa nag dañuy yem nii parce que euh, euh, def nañu lu ëpp une mooy euh, affaire bi dama ko day waaj a fay ñu mu tudd bi Euh, benn benn baar lay dox boobu ba léegi fan euh, kii bañ tàmbalee tuuti lañ tàmbali mu des benn boogoon naa ne dina fay ba la ñuy agsi fii léegi nag pour bañ a jël risque mooy dañuy wax ba ci àgg rek mu ne kamaj batterie chargé bu dafa ko chargé wul kon nag kon mooy dañuy yem fii insha allah bii di ñëw ñu daal di àggale kii kon keroog doomu sayyidatu sayyidatu sayyidna Hamza boobu